bi muy nettali affaire bi mu ne Seydina Abu Bakar la njëkk a tudd mu ne waala dane nii la ko waxe dane eh, eh, eh, kii yonent may saasaam dafa ñëwoon seen kër ñu jox ko ab euh, soow moo xam dañ cee rax dañ cee njar ndox fa anta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu waa ji mooy ki ko doon ki doon servi jox yonent bay saa saam kopp bi ndab li nga xam ne ci la li ñuy naan nekk fa shariba minhu mu naan hatta ida naza al qadaha min fiihi ba ni muy xëcce dindi li nga xam ne mooy lim doon naane kopp bi ci gémmiñam wa ala yasaarihi abu bakr tàmbarewul càmmoñ mu ne te njëkkoon na ci càmmoñam abu bakr wa an yaminihi ci ndejooram arabi voilà arabi gi gis nga Seydina Aboubacar bu fi ne moom la njëkk nit a tudd moo tax boo gisee Seydina Abu Hurayra keroog bi mu ne dañoo newoon ak yonent bay saa saa hadis boobu nga xam ne imaamu Buxaari imaam kii da koo indi indiwaat ko voilà bi mu naan dañoo nekkoon ak yonent bay saa saa Seydina Abu Hurayra te bokkoon bokkoon na ña nekkoon ak ñun mooy Abu Bakr ak Seydina ak Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma lu tax ñu leen di tuddu parce que ak tamit hadith Zul Yadayni bi noonu la ko nettali ne dañoo julli yonent bay saa saam benn ci julli ba tisbaar wala tàkkusaan mu julli ñaari rakk sëlmal te fil qawmi te nekkoon na ci nit ñi bokkoon na ca ña fa newoon Abu Bakrin wa Umar Seydina Abu Bakrin ak Abdullah Seydina Umar ndox ñu leen di tudd parce que ñoom ñooy ñi gën a màgg ginnaaw yonent bi alayhi salaam waaw <laughs> mais wala Seyna Abu Bakar ci nekk càmmoñ bi la nekk mais moom lu Seyna Anas njëkk a tudd gis nga teggin yi nga xam ne saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo xam. dëgg-dëgg ñoom la rabbahumul Mustafa wa kasa radiyallahu taala anhum mi ñu xamee ne ginnaaw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr moo tax Seydina Ali gis nañ keroog hadith bi nekk Sahih Imam Bukhari bi Mawlana Ibn Abbas di wax bi Seydina Omar génnee àddina bam na ñëw am ku teg loxoom ci mbaggam fekk ñu ngi njàq ñoom ñëpp mu naan ko ah ñaanal ko yàlla yërmande jooy wax li muy wax ba pare ne eh, man de am naa yaakaar lool ñu boole la. ak yow nga ànd fekki sa ñaari àndandoor yonent bi alayhi salaam Abu Bakr yàgg naa dégg yonent bi alayhi salaam talama sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul daxaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa xarajtu ana wa Abu Bakr wa Umar naan dugg naa ak ban lu ma dégg yonent bi alayhi salaam naan dugg naa man ak Abu Bakr ak Umar waaye génn naa man ak Abu Bakr wa Umar nee na Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na ma tourné xool kan mooy wax nii ma xool muy Sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib taalibi radiyallahu taala anil jamii mooy gis nga lool ay teggin la waaw moo tax du ay teggin ngay lim saxaaba yi tàmbalee keneen waaw naan mbooloo ma ah Seydina Usmaan a nga fa woon Seydina Ali a nga fa Seydina Omar a nga fa woon Seydina Abu Bakr laysa min al adab hada loolu du lu gën a mat déedéet li a mat mooy nga rangale leen ni leen borom bi rangalee waaw Seydina Abu Bakar moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu keroog keroog gisoo bi bi bi saqifatu bani Sa'ida <laughs> radiyallahu anhum waa lamsaar bañ ne minna amir wa minkum amir Seydina Abu Bakar dañuy am njiit yéen ngeen am njiit bi yonent bay saasaam di génn àddina Seydina Omar Seydina Abu Bakar bi mu waxee ñoom ba ñu ba ñu ba ñu d'accord ne léegi alxalifatu min Quraysh kon ci jiite ki ñuy jiite nekk jiite xalifa yonent bay saasaam kooku ci waa Quraysh lay bokk bu boobaa Euh, euh, euh, ci waa Quraysh la bokk mu ne man nag gërëm naa kenn ci ñaar yi muy Abu Ubayda ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu bi mu waxee loolu nag <laughs> yeneen Seydina Umar xëcc loxoom ne ñoo bañ laa wax way kan bu la fi jiite yow yaay jiite kan moo jiite Abu Bakr waaw mu ne man Umar yàlla na bu ma nekk kuy jiite mbooloo moo xam ne Abu Bakr a ngi seen biir allahu akbar lu tax allah ñooñ ñoo xam ay adab yi nga xam ne teggin yi nga xam ne moom la leen seen sang di suñu sang rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tegoon muy kabbir kabbir ki gën a màgg ci lépp ki gën a féete kaw lépp ki gën a màgg ci ñépp muy Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ba'da rasulillah féetal leen ko kaw moo taxit ba nga xam ne moom mi ko mi leen jàngal loolu keroog bi nga xam ne ci lay waaj a génn àddina comme ni ñu gisoon hadith bi danaan tout le temps bu mënula dem jiite muru Aba Bakrin falyusalli yu nas muru Aba Bakrin falyusalli bin-nas muru Aba Bakrin falyusalli bin-nas digal leen Abu Bakr mu jiite nit ñi digal leen Abu Bakr mu jiite nit ñi digal leen Abu mu jiite nit ñi waaye loolu lépp nga gis eh, Seyna eh, Anas moo tax fii ci càmmoñ bi la ne mais moom la njëkk a tudd mais après kaw kaw bi mooy loolu liñ ci bëgg a wax mooy yow bu dee ne sëriñ bi da nekk foo xam ne daara nga yor wala sa kër wala loo xam ne ndaje la boo xam ne dangeen ngeen faa ñëw waaye ngir teral la waa ndaje ma utal la palaa yoo xam ne daa am ñoo àndal. mbooloo mi nag am na ñoo xam ne ay taalibe la ñuy ànd ak saa su ne am koo xam ne tay la fi ñëw wala bi muy ñëw ci daara ji bariwul lim fiy ñëw bariwul. ñu jox la ngay naan moom mu nekk sa ndejoor boo ñëwee bu ko sute di jox ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko gën a yàgg ci daara ji même bu dee moom day dóoru ñëw wala sax occasionnellement la fi jaar nii rek waaye sax yoo indiw ko fi boo demee daa fay ci am natt kese wala koo xam ne da ko yoreel xaalis mu daal di ñëw ngir jël ko loolu bul ne ah sawaay mii moom xamawuñ ko xam-xam quoi man xaaral ma jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo yàgg ci daara ji nga xam ne dawul fadli borom gëneel yi ak wal ilmi wal hilm ñooñu ma jox leen léegi nag yow nga bàyyi déedéet bu boobaa comme ni yonent may saa saam def malgré ñooñu ñu ngi fi léegi yow joxal ki nga xam ne moo féete sa ndejoor fal al nga ne nga wax al ayman fal ayman loolu mooy li gën jaaru mooy li gën a tegu léegi nag loolu benn affaire la léegi nag bu dee nag ki nga xam ne mooy naan kilifa gi wala kiy naan moom nit ñi dañoo nekk ci kanamam waaw dañoo nekk ci kanamam waaw bu boobaa na jox bay jox ki gën mage waaw war rawatina nag bu dee gan gi moo nekk ca ñoom ñëpp dañoo nekk nee ca kanamam bu boobaa day joxe bu dee day joxe day commencer ci gën mage ndax kabbir kabbir waaye it bu dee ne gan daa nekk ci biir rawatina kooku mooy moom teral ko daa am man beneen affaire boo xam ne la ci sharia def te yoonal kooku it dangay dem day njëkk jox kookee waaw bu ko defee bu boobaa moom ay man ak ay sar yooyu du ci am wallahu taala aalam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala léegi am na benn affaire boo xam ne bëggoon naa ko ci wax mooy <clears throat> gane ma attention parce que man am na benn affaire boo xam ne euh, bëggoon naa ko xam quoi parce que imam an-Nawawi rahimahullah ci jotaay bii ñu génn ak ba ko jiitu woon yëpp li mu wax ci minhaj ak li mu wax ci riyaad bi nii këne lii euh, jiital euh, ndejoor daa nekk fii kulli ma huwa min baabi takrimi kal wudu'i wal ghusli wat tayammumi wa lubsi thawbi wan naali wal xufi lépp loo xam ne ci baatu teraanga la ak lu ñu jublu ci boppam euh, ak loo xam ne ngir li li tashrif hein hein ak loo xamante ne lu màgg la ak yooyu yooy def nga tàmbale ko ak jaamu yàlla nga tàmbalee ko ndejoor nga ne waa mais ak comme ay jàpp wala tiim sangu seet ak sol yére wala ak ay dàll xufu yii sarawi li dugg jàkka ne waa léegi euh, c'est bien man nag am naa benn affaire foofu boo xam ne euh, man bon comprendre ma parce que euh, faire un clin d'œil fàttale ko waale ñi nga xamante ne suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi aj yal na borom bi nangul leen ci weer yi nga xam ne moom lañ nekk muharram nekk la deux Euh, ci muharram euh, maanaam pourquoi tout le temps maanaam muharram zul hijja <laughs> muharram mooy après mooy tamxarit non tabaski yi weeru tabaski ji wala nga xam ne tey la ñaareelu fan euh, ci weer wi da tombeeg li nga xam ne mooy lundi 10 juin 2024 ah ñu nekk nag le 2 moo zul hijja 1445 léegi man man nag li ma jaaxal ci affaire boobu tàmbalee ndejoor mais euh, lu tax bu ñuy wër kaaba gi kaaba gi buñ koy wër fan la waa ji di féete euh, ban côté mooy féete kaaba gi waaye da laaj wala ah, waaw waaw mooy càmm na <laughs> buy ci jàkka ji muy jàkkaay kaaba gi bu fay dugg day ndejoor bi lay lay dijo jiital comme liñ la wax léegi istihbaabu taqdimil yamin jàng ñaan bi ngay dugg ci booy dugg ci jàkka léegi mais bu ñëwee di tawaaf fi muy tàmbale mooy xajarul aswad nekk pierre noire xeer wu ñu loowee mais sauf que bu ñëwee foofu est ce que ndejooram mooy féete foofu wala càmmoñam na ne la ah càmmoñ bi la de man nag loolu defe naa ak lii defe naa ko te lool jaamu yàlla la jaamu yàlla gu rëy la mais man nag comprendre ma quelle est différence ak lu tax foofu foofu tawaaf bi nit ki di ta di di féetal côté càmmoñam mu féete ci kaaba gi kata ndejooram féete fële alors que dañu ne woon jiital euh, al yamin euh, te boo ma nee bon yamin bi bu muy dugg ci ta eh, jàkka ji dugal na la ndox ndejooram ma ne waaw loolu lépp baax na mais man kaaba gi laa wax fi féete kaaba gi xanaa kon fi gën a euh, ndejoore kay ndax kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom yu'jibu tayammunu waaw da ko bëggoon lool soppoon di ndejoor xanaa kay ndejoor gee war a féete foofu ñu ne la waaw loolu borom xam-xam yi rahmatullah dañ ciy wax ne en boo gisee kaaba gi nit ki di féete càmmoñam loxo càmmoñam di féete kaaba gi ah léegi muy tawaaf di wër li muy mooy li muy wër wër saa bu wëree juróom-ñaari wër yi bu ko defee càmmoñam moo loxo càmmoñam mooy féete ci kaaba gi ñu ne parce que al al alxajju huwa al qasd aj mooy ak jublu waaw waaw eh, te ba borom bi di wooloo wooteloo Seydina alxalil Ibrahimu ah alayhi salatu wassalam di ko wax ne ko wooteel yëglil ci aj waaw bu ko defee wa azzin fil hajj fi naas bil hajj ya'tuuka rijaala waaw yëgleel ci biir nit ñi ci aj mooy jublu ci yàlla loolu mooy alxaj jublu néegam bii nga xam ne nee na borom bi ci namm nammam la def ne jaamu yàlla jii di aj kenn du ma ko defal beneen bërëb ma koy nangu kontewul faalewu ko lu dul ko ñëw fii ci sama néeg bi al baytul daal di ko fay def ci kaaba gii defe ko fi sinon ku fi ñëwul duma la ko nangul faalewuma sax li ngay def waaw wa ala kulli daminin ya'tina min kulli fajjin amiq waaw loolu bal yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am loolu euh, ñu ne alxajju parce que nit ki day ci yàlla te xol bi bu ñëwee foofu xol bi côté càmmoñ bi la nekke xolam côté càmmoñ la nekke moo tax borom bi yoonal ke ne booy tawaaf yow côté boobu ngay féete ndax sa yow li am solo mooy nekkul yére yu rafet yoo indi moo tax mu ne yéen ñëpp na ngeen dindi seen yére yi yéen góor ñi kenn du fi solo noonu yonent way sa sam jàngal ñu que boo armaalee di ñëw fii da ngay summi soppi sa yére yi comme nañ ko laajoon ca jàkkam ja waaye yonent may sa saam lan la al muhrim gi sol mu wax ne bu sol mu ko wax yi nga xam ne du ko sol wan ñu lan lay sol mu mel ni koo xamante ne dañ koo sàng di ko yóbbu bàmmeelam allahu akbar waaw waaw léegi nag borom bi tabaaraka wa taala la yooyu yëpp dindil waaw soxlawu fi ay yére yu rafet ak ay kaala yu rafet ak ñu naan cëm diw déedéet yéen ñëppay mel ni ñëppay terexlaay isaar isaar ak rida jeex na ngeen di terexlaayoo waaw que yow ça t'est accommodé à ça ou non c'est pareil niit nga kooku waaw ah non man nag c'est que euh, tout le temps bi kii ma ne loolu la ko yonent def noonu la ko borom bi kiiwee te par force noonu ngay def ak loo man di am ci wàllu àddina ak yaay wilaaya noo ci man bi am ak wàllu alal ak lu la neex doomu ko la neex nekkal ko la neex nii ngay jaar waaw nelu tax parce bi li ci xol yi moo ko amal solo te loolu la bëgg ngeen wane waaw waaw <laughs> inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum yonent bi saa saa kama qaala nee na yonent mu ngi sax yi imaam muslim mu ne yàlla li muy xool dëgg-dëgg ci yéen li ko ñoro du seen melo yi ndax ku weex la ndax ku ñuul la ndax ku ku ku gàtt la ku njool la ku yemamaay la ku am sikkim la ku ñàkk sikkim la ah koo xamante ni dafa jël wala jëlut ku am karaw lam ma goo xam ne bu gudd la wala koo xamante ne moom du am karaw loolu lépp borom bi loolu xoolu ko. waaw ak li ngeen di sol ak seen yaram yi mukk waaw déedéet xam nga lu muy xool waaye seen xol yi loolu ko solo moo tax boroom bi ne moo tax mu wax ci saar boobu suuratul xaj biir wànne biir yi xol bi la soxla ci yéen fii tey ngeen sellawal ko waaw illa man ata allah bi qalbin salim lu dut ku dëkkal yàlla waaw ci xol bu sell boo xam ne leneen lu dut yàlla di ciy génn waaw moo tax boroom bi ne lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu ttaqwa minkum kadhalika saxxaraha lakum litukabbiru allaha ala ma hadaakum wa bashshiril muhsinin mu ne lan yanaal allaha luhumuha gis nga xar yi gaay di toppatoo fan yii ngir man koo tëbëskee waaw ci ñu newul foofa ak ñene màkka di laaj seen hadaaya yi hëj yu yéeg gëléem yaag nag yaag xar yaag yi ñu war a yii ñu war leen a yi ñu war leen a rende suñu boroom nee na yooyu yépp tabaski ci kaw suuf yépp lan yanaal allaha du jote yàlla luhumuha waaw ndawal lay jóge ca xar ya ngeen rendi ak gëléem ya ngeen loj ak euh, nag ya ngeen rendi loolu du dojate yàlla sam xar duuf na képp parce que yow daa duuf yaa gën a duuf le mooy yow yaa gën a yow yaa àggale ci yàlla mu yàlla ne déedéet yàlla loolu du ko jote wala lu wala dima uha du caagante ne deret yu bari yoy génn ci li ngeen sacrifice immolation yi ngeen di def di rendi ngir moom ci bés boobee walakin waaye yanaaluhu lay jote yàlla dëgg dëgg mooy at-taqwa minkum ragal yàlla ñi nga xam ne moo nekk ci yéen nekk ci seen xol <laughs> waaw mu ngi loolu nag moo tax borom bi tabaaraka wa boroom borom xam-xam yi rahmatullah ne moo tax nit ki bu ñëwee di sawaaf boroom bi bëgg côté bi xol bi féete muy côté càmmoñ bi foofu la placé xol mu féete la ko ci kaaba bi waaw bàyyi léppam ak li nga xamante ni mooy xolam ak boromam tabaaraka wa waaw nekk koo xam ne dafay nekk bi sakina wa waqaar waaw ci dal waaw nekk koo xam ne day dal nooy ci ay mbokkam bañ a nekk di kucceelante di puusante di nangam parce damaa war a laal xajarul aswad damaa war a laal ci ci ci yëre kaaba gi téye ci xeeru kaaba gi di ci raayu ku ma fi jege ma kurpeñ la pël la loolu yeneen may sa sam da ko doon tere moo taxoon mu waxoon ko Mawlana Umar ibn al radiyallahu anhu boo demee nag ci kaaba gi foofu di kii bu bëree nit bu fa nekk di puusante parce que boroom kàttan la woon waaw manoon na ni tël benn dóor yi dalifee mu def li muy def yeneen saa am na ko bu ko def waaw kon nag loolu yëpp ay teggin la fii nga xam ne deew boroom bee la invité moo la woo moo waxoon yonentam ba mu woote comme niñ ko yëgle comme niñ ko gisa léegi ah ngir ngeen ñëw borom bee la invité boo ñëwee mooy invitation borom bi nga wuyu si kon nag lépp loo xam ne ñàkk teggin la taxoon nañ la ñu ngi ci kitaabul adab bul fàtte lool voilà ndax daa bokk ci teggin yi di ndejooru di jiital ndejoor ba mu des ci comme xaj aj bi nii nii nii ci tawaaf bi ndax xikma bi nga xam ne moom lañ la wax ni insha allahu taala loolu dafa bokk ci teggin yi nekk foofu nag te euh, en dehors de li nga xam ne moo jëm ci wàllu yàlla benn manque teggin du fa am te bi ñuy tàmbali buntu bi noo téere bi kitaabul adab waxoon nañ la li Serigne Touba radiyallahu anhu doon wax ci masaalik kene bés boo fi defee benn tarxiis kenn du la ko jéggal waaw kenn du la ko jéggal waaw moo tax ñi sori ñi gën a xam yàlla ñi gën a jege yàlla ñoo gën a sonn waaw ñoom ñoo gën a vigilant parce que ñoo gën a xam parce que xam nañ ne fii moom faut waaw suñu sëriñ doo wax <laughs> démb ci daayira bi tout faux faux pas bu nekkee fatal waaw radiyallahu anhu <laughs> Cheikh Muhammadul Mustafa <laughs> radiyallahu anhu faux faux pas bu nekk est fatal non booy def faux pas yow c'est c'est écrasé waaw yow moom c'est fatal waaw te nooy jëre yéeg nu fi mo mo mu joxe ay ay misaal yu am solo euh, euh, que TGV bu déraillé moo gën a garaaw ter wala terre déraillé parce que vitesse bi ngay demee ki gën a jege yàlla nag ki gën a kooku vitesse am dafa vitesse de croisière avion lu muy gën a yéeg di gën a kawe ay mille pieds ca kaw ay milliers de pieds kooku bu incident amee fa lay gën a grave parce que du am bànqaas bu mu langaam chute bi day gën a tee waaye bu dee daa commencé décoller di yéeg rek ñu yëg ne comme yaa démb démb laa gis <laughs> benn Boeing 777 gars yi di ko xar di xarabtaay naan ay problème kesel wala yaasu billah <laughs> benn mooy avion yi quoi avion bu américain yi Boeing waaw am am Airbus bu européen yi ñoom dañuy defar ay avion di ko jaay waa Boeing américain yi tamit di defar ay concurrent la mais Boeing temps yi sur 777 bi bu ma juumul max dafa bari problème yu ci am yu bari euh, euh, keroog Canada dafa jóge Toronto voilà Toronto <laughs> voilà di ñëw Paris dafa yéeg di dem rek tuuti la kii rek benn moteur bi explosé en tout cas la image yi wane te loolu lañ wax ndax dëgg la allahu taala alam parce que image moom léegi lu ne mais bon site la yoo xam ne euh, euh, <laughs> yu comme ni ko gars yi wax yi sérieux mais man ba léegi euh, damay mettre en euh, kii yu bari parce que man nga dem ba ci kanam ñu ne la bon loolu c'était kii c'était pour diaboliser boobu yëpp yooyu yooyu mën naa nekk mais lu mu ci man di doon mooy dafa commencé yéeg tuuti rek moteur bi daal di ne euh, daal di benn moteur bi daal di exploser am lu ci exploser quoi benn côté bi image yi di wane nii mu ci lëndëm bi benn lumière bu leer après pilote yi daal di euh, demander def euh, demi tour ngir mën pose avion bi gis nga kooku parce que lan soriwut <laughs> alors que bu doon ne loolu daa bàyyi woon ba mu dem ca océan piim géej gi jóge Canada ila Paris jëm Paris nga xam ne ca kaw a kaw lay ne ay trois mille pieds jëm kaw ca kaw a kaw a kaw a kaw ca kaw nuage ya loolu mbir mi dafa tëf foofu lay gën a tey parce que foofu euh, euh, euh, dina am kii d'urgence ngir ñu xool ban avion ban ban aéroport moo gën a jege bu dee à au milieu de l'océan Atlantique léegi ñu xool est-ce que c'est à Norvège wa xaw ma ñan xaw ma ah voilà wala fële ñoomin Groenland je ne pas mais fu gën a jege boobu mbir mi day gën a tee garaaw mooy danger bi fa lay gën a yokkoo yoonu yàlla nag loolu wax ku la gën a sori moo gën a am problème moom la boppam gën a tëju ndax parce que xam na ne borom bi mu ko séqal benn tarfatal ayni boo fi defee ak suu adab waaw moom dañ lay dàq pardon dañ lay daq ci buntu bi yàlla dañ lay dégradé yow waaw moo tax ku mel noonu du sàggane julli ku mel noonu du sàggane woor ku mel noonu du sàggane lu yonent bi sallallahu alayhi jàngale gisoo yonent may saa saam keroog gis nañu hadith sayyidatu Aisha bi mu naan sayyidatu Fatima de radiyallahu anha dafa dikk ci yonentam yonent bi alayhi salaatu wa salaam fekk ci néegam la woon nekk sayyidatu Aisha soxnaam yëpp toog mooy bi nga xam ne ci lay génn àddina feebar bi mu génn àddina moom alayhi salaatu wa mu ñëw daal di koy déey dara muy jooy jooy yu metti mu déey ko leneen muy reetaan eh, ba ma jaaxle bokk na keroog bi bi bi sayyidatu euh, Fatima Euh, bi yonent may saat salaam demee ila rafiq al dem wuy ji boroomam sayyidatu Aisha nag affaire boobu mu jàpp ko ba léegi ne ko euh, euh, maa ngi lay laaj ci àq bi mu am ci yow mooy àqu nekk sa yaay ak àq bi nga xam ne moom laa am ci yow nga wax ma li la yonent may saat salaam waxoon mu ne ko al aana léegi waaw mu ne ko benn bi bokk na ci dana Jibril alayhi salaatu wassalaam da doon jànganteeg man al quraan mu nekk benn yoon at mi ñaari yoon la ko def xoo gisuma man yonent bay saa saam lu dul ne sama app bi ma yàlla appal ne moom laa dund ci kaw suuf moo jege ma wuyu ji ko mu jooy jooy yu bari mooy yonent bay saa gis nga loo xam ne benn yoon tout le temps la ko doon def at mi mu génn àddina ñaari yoon étikaaf bi waxoon nañ la étikaaf bi boobee bi ñu koy gis kene yonent bay saa saam mu lim doon étikaaf moo ëpp lim doon def at yeneen at waaw lépp lu nekk topp ko foofu waaw noonu la doon mel ci jaamu yàlla di gën a tànkam di gën sax di gën a sanfu ci jaamu yàlla waaw wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin waaw jaamul sa borom ba li nga xam ne déegi gi ma la bindal muy li leer li nga xam ne kenn du ci sikk sàkk di la fekk si waaw yow nga ne koog nga roy te loolu waxoon nañ ko fi jamono yële ba pare ñëw yow après nga ne yow da ngaa àgg bi nga àggee sa waay daal nee na moo àgg na maqaama yoo xam ne moo tax ba nga ko seetloo xaama yi daal daa mel ni ak taayal lañ jur ci moom dem jàkka yam doon sawar defatu ko julli ji mais boo gisee mu koy def yow da nga naan lii moom julli bu doon dañ koy defal nit ku mel nii defal ma ko man lu mel nii wallahi ci poubelle dama koy duma ko duma ko nangu ni mu koy defee da koy xool rek jéppi ko muy julli julli yu mel noonu woor mu sàggane koor waaw sàggane lépp luy jaamu yàlla te ñu ne àgg kooku loolu moom day wane ne waa ji waxu dëgg waaw waaw kooku waxu dëgg <laughs> ku àgg la gën sawar waaye booy tàmbali ngay sawar booy tàmbali ngay sawar boo àggee tayel loolu loolu képp ku ko wax loolu ndax taalibe yi la tudd waaw bëgg leen a mbaal ne c'est que boo gisee mu meram permettre lii mooy àgg na te moom ñu mel nii yàlla toppatu leen dara waxoo dëgg ah waaw waaw alhamdulillah léegi mu bële ko ay waxu ku am xam-xam ba ta amoo sañ-sañ ba alors que moom daa am sañ-sañ bi kenn amul sañ-sañu mooy yàlla loolu amul ci diine wax yi ay caaxaan la yoo xamante ne caaxaan féetewu ko kaw ndax parapluie la boo xam ne day permettre ñu may ñoom dembaak ñoom daa ñoom diw ak ñoom daa ñuy def lu xaram loo xam ne taalibe yi ci boppam xam nañu ne dafa xaram mais comme que gëm loolu lañ la gars yi sont infaillibles ñoom ñoo gën ci kaw suuf te ñoom lii ñu gis sëriñ bi di ko def ñoom ci seen bopp jomb nañ koo def ñoom taalibe yi xam nañ ne yuul yi moom waaw muy lu salte lu ñu xam lu diine xaraamal sëriñ bi di ko def léegi nag pour téye taalibe yi malgré lii ñuy gis ci sëriñ bi bu ñu dem. ñu dugal ko ci buntu baatin nag non affaire baatin la yéen a ko gise nii mais gaamu yàlla gu rëy la wala yéen man nga am xam-xam bi yéen ci surface bi ngeen nekk ñun ñoo nekk ci baatin bi kadib kullu hada kadib wallah loolu lépp ay nar la te képp koo xam ne sax lu leer na xam nga ne ñiy woote ak soufisme ñiy wootewu almutasawwifa di wootewu naan ay suufi lañu ñu bari ci ñun suñu jamono ay këpputal lañ li Cheikhul Xadim wax alayhi ridwanul baaqil qadim isbaana jahran annama shuyukhu hadha zamani julluhum fuxuux ay këpptal lañ waaw ay këpptal lañ waaw ñoo xam ne boo leen di gis di xeet diine yow boo amoon estime diine bu la tolloon dara sa xol ba nga leen xamee commencé leen a côtoyer di di di di jotaayoo ñoom ci ngay yëg ne weg da nga amaloon sa borom wàññeeku na weg nga xam ne waxu yonent bay sa sam noonu la amee woon poids sa xol wàññeeku na kooku wallahi boo ko dawul kan ngay daw daw ko fu huwa shaytaanul marid kooku shaytaane la taalibe shaytaane la ak ku ko mën di nu man di sant la bu ci am sax looy hésité waaw la Serigne Touba tamit waxoon radiyallahu anhu koo fi gis ci minal masaayix yasta'lil abid al al al al murid wala al abid minal masaayix fa da'hu ya murid koo fi gis muy kaw kaw muy kawe kawelu ci kaw taalibe yi jàppewu nawle waaw jàppewu leen koo xamante ne ay nit yu am ay nawle ku mel noonu muy réy réylu ci seen kaw ci sëriñ si minal mashaayixi faddaahu man bamba maa la ko bàyyi ko yow murid bi yow mi namm sa borom bàyyi kooku bàyyi ko fi waaw ma ne faddaahu kooku man maa ko wax li imaamu Suyuti man ma ma la waxoon fadar wala qadar kooku bàyyil salte la bàyyi ko ba ko wala kooku salte la mbalit la a laal ak ku dul yéere yëpp taaroo ak lu mu man di traîner ci ay taalibe laa wax ci monde bi foofu ñépp buñ ko tuddee jaay di trans ma ne bàyyil kooku nga daw ba ngay ami tànk kooku dalay alal waaw waaw sëriñ war la jokkale yonente way sa sam sa borom nga xam ko lépp commencé di fay ci yow lépp luy mbaax lépp luy lampu leer gu newoon ci yow di fay par benn benn danga nga fay toog ba ba mu ne këmëj da ngaa dof boo fi toogee ba sa lépp ne këmëj waaw waaw gis nga sa néegu ngëm yàlla bii moom lay tafu benn par benn yow sa saal bi la amatul lamp sa saalub ngëm yàlla sa waay fay na ko pantre bi fay na ko bi jëm sa néeg bi fay na yow nga defe looy def loo taw bés bu fayee sa néeg bi wallahi di nga xusraanan mubiina kon nag faut pas déconner <laughs> waaw faut pas déconner du tout waaw kon yonent bi alayhi salaam Euh, ak gi li tax côté bopp ngay féetale sa càmmoñ ci kaaba gi mooy loolu insha allah mooy côté euh, euh, li nga xam ne mooy borom bi xol place xol mooy ci càmmoñ bi noonu te moom la soxla loolu la soxla lay nekk ca xol di ragal yàlla gi tax moo la jële ay kilomètres nga fay lu cher waaw loo xam ne nit ñi boo déggee zanadiqa yeek ak ñi nga xam ne ay nit lañ ay julli waaye ils sont trop mercantiles naa la non c'est cher ak gi c'est cher voilà non cher ah tax yow boo leen dégloon doo dem parce que naan la wax yow quatre mille quatre millions de quatre millions francs CFA sa waay loolu nga man cee def lu bari noo aj gi daal yow noo loolu jël ko def ko feneen te ñoom bés bu ñuy dem seen mariage de noces wala yooyu du leen ñoo doon amul problème bés bi nga xamante ne dañuy jënd gis nee nañ opportunité kër terrain boo xam ne nee nañ na di ko jaay te am nañ kër a am nañ kër gu njëkk am nañ sax ay terrain yu bari am ay kër yu bari jour bi nga xam dañ neen la gis ngeen côté Almadi am na fa benn terrain boo xam ne set millions lañ koy jaay gay di lan sept millions sotti cir le kii li ci tëb gaaw waaw gaaw mobiliser li mu jot a am yëpp ak ñi fi mu dénk képp mu daal di mobiliser ak si ne ne woo waa ji non man gis naa affaire bi je suis da dama bëgg léegi laa koy jël wax alew ma waaye na ah mu ne ko léegi balaa ngoon sawaay waay lijjanti sept millions dox ko loolu moom mën nañ ke gaaw waaw ñooñu xam nga ne ñoo nekkul ñi nga xam ne yusaari'una fil xayraat wa hum laha saabiquun wallahi jiitu wuñu ñi njëkkante wuñ ci baax yi ñoom seen addina alhaakumu takaasur moo leen neer waaw boo wax ci wàllu jaamu yàlla ñu naan daa lan moo fi cher lan moo ndugg mi ngay def ndugg mi ngay dugg yaa fukki at fukki at yi weesu li ngay jënd tey ceeb bi nga doon jënd loolu la doon jar pourtant yaa ngi koy jënd man nañ ne sax loolu c'est vital man da ñàkk voilà loolu loo war a dunde la waaw mais leneen yoo xamante ne ay luxe la tudd waaw ci luxe la tudd du besoin sa pyramide de besoins yi di yokku sa bëgg-bëgg yi ci yoo xam ne dara bi ci farata te dara nekku ci loo xam ne lu jàmp la yaa ngi leen di satisfaire te lu mu laaj diñ ko def waaye buñ la nee jaamul yàlla nga naan dafa cher aj gi dafa cher waaw te boo xëyee di taxawaalu at mi ñaata nga ciy génn di dem ay Europe di dem Canada di dem Europa di dem Amerika ci yoo xamante ne nii du sax farata waaw te boo ciy dem bu nekk daanaka yow la nga fay boo ko plusé daanaka ñaari voyage boo ko defee jege na million wala bopp waaye grawul waaw bu dee aj gi nag c'est cher c'est cher non faut pas waaw foppawo c'est ça wal iyaadu billah kon loolu lu am am solo la mooy ragal yàlla ga nga xam ne moo la jële fu sori waaw nga fay lu cher waaye jaral na la ko ndax yàlla li mu la jox boo ci génnee prix ak bi yow lan la yow da waroon a am kersa li Seydina al-Junayd waxoon waaw bi muy firi keroog bu ñu ko gisee ci alxayaa u mooy da ngay xool benn bët radiyallahu anhu yow xiiwalu yàlla yi mu dotti ci yow beneen bët nga xoole yow xéewal yooyu yow sant nga yàlla ci loolu yow xéewalu bët rek da nga cee mën a sant yàlla nga xool yow ni nga gàttañ loo nga am kersa mu jur ci yow lu ñu xam ne moom lañ naan kersa nga xam ne yow borom bi nga xam ne mu ngi lay saa su ne da ngay am vraiment da ngay dox ci kaw suuf ni mooy ñi nga xam ne wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al ardi hawna ci dal mooy da ngay koo xam ne vraiment da ngay am kersa lool waay waay sama borom bi may surveiller saa su ne te ma dëkk ci moy ko ak xéewal yi may defal malgré ci kaw moy yi ma am kersa lool waaw kooku boo jëlee xéewal yi mu la defal ak prix aj beeg lañ fay loolu lan la moo tax nañ ragal yàlla wal iyaadu billah nañu ragal yàlla te gi ngay dajale ñu la sa baax na <laughs> fii ngay cee dee léegi yow ndekete nekkoo woon lu dul di dajaleel ñi lay miraas waaw waaw yow da doon dajale li war a satit ngir ñi nga xam ne ñoo lay doon te bu boobaa buñ la dugalee ci biir suuf dinga nga nekk yàlla bul nekk ki nga xam ne mooy wax naan ah, yàllay te nii ay waay aka neexoon waaw wala qaala rabbi irji'un ñëw wa malaaka yi di la jële nga naan ay waay borom bi ay waay yaay waay delloo leen ma waay la'alli a'malu salihan fi ma tarak waaw bu ko defee ay borom bi ma jëf yiw ci alal ji ma bàyyi sama gannaaw <laughs> gii nga xam ne maa ngi di faatu xam naa ne damay faatu amatuma ci accès ñi may doon na ko yor ay way bu ngeen ma may tuuti rek ma man koo dépenser moom lay wax fële waaw waaw fa asaddaqa wa akum min as bu ko defee ma daal di saraxe bokk ci ñu baax ñi ah léegi ñu koy wax moo tax suñu borom ne kalla waaw la'allii a'malu saalihan fii maa tarak mu ne kallaa innamaa hiya kalimatun huwa qaa'iluhaa loolu nekk lu ak kaddu goo xam ne moo koy wax waaye na xam ne la koy xaar tey buñ jëlee bakkanam tey barzaxu fa lay nekk ilaa yawmi yub'athuun bu bés biñ leen di dekkali te lépp loo xamante ne moom la defoon foofu la koy fekk ndax al-mawtu ya'tii baghtatan wal qabru sunduuqul amal kamaa qaala sayyidunaa Ali ibn Abii Taalib asadullaahil gaalib waaw dee buy dikk day bét waaye bàmmeel mooy kees yi nga xam ne jëf yi fa leen di parke boo fa demee nag lu ëpp doole rek loolooy noot ci yow bu lu baax li alhamdulilah sa bàmmeel nekk li nga xam ne benn eh, tiwo boo xam ne dañ koy branché ci àjjana rawdatun min riyadil janna waaye bu dee ay safaan ba wal iyaadu billah mu nekk xufratun min xufarin naar ab ab mba ab ab kamb waaw ab excavation bu xóot ci xuruj safara yi ca lay nekk wal iyaazu billah kon nag <laughs> nañ ragal yàlla ci jaamu yàlla ci alal yi ñu jox ak xam-xam yi ñu jox ak yooyu bu ñu àddina bi jayee ak ñooñu ba defuñu ko nañu xam ne ah borom bi fooluwut fooluwut kon nag loolu moo jëmoon ci laaj boobu yaa vay jëmoon ci lu tax kon aj gi euh,